summa lamanna anna sha'na al-awliya mukhtalifun jiddan ka sha'nil anbiya ginnaaw lim lañ wax ah mu ne summa xamal ne ginnaaw gi i'lamanna waay waay xamal yow camsi yow ki nam dem ci sa boroom anna ak yow bi bëgg gindeeku ci mbiru awliya yi xamal ne anna sha'na al-awliya gis nga mbiru awliya yi radiyallahu anhu mukhtalifun ak wuute jiddan lool ku foog ne benn façon la ñu réer nga ndax nga sa bopp waaw ka sha'nil anbiya ku mbiru yonent yi alayhimu salaatu wassalaam mënoo ñëw ne yonent yépp dañoo war a mel ni yonent yàlla Sulaymaan nekk buur alayhi salaatu wassalaam yor mbir asamaan si loo bëgg mu dox galaw lii jinne yi di la liggéey lool boo nee képp ku melul noonu doo yonent ndax nga sa bopp xam nga waa Quraysh <coughs> loolu bokk na ci li tax gëmuñoon yonent bi alayhi salaam ñenn moo tax ñu naan ñun daal waayew ñun daal jox ñu ñun daal bu ñu du ñu gëm lu dul ñu jox ñu misluma utiya rasulullah buñ ñu indilee moom lañ gisoon ci <laughs> ayat nisa eh, eh, eh, an'am boobu bi sëriñ bi naan ca jalaala jalaala tay ni jalaalay ni boobu ah lafdu mooy bann ba ba naan ru'yatu bayti rabbina al harami baynal jalaalatayn fil an'ami foofu fële voilà gaa yi doon wax naan dara lañ dul gëm waayow tous lañ dul gëm lan nu'mina hatta nu'ta mithlu ma utiya rusulullah dara lañ dul gëm fekk ñu jox ñu laa wax indil ñu comme niñ joxoon yonente yàlla yi tey yonente bii nekk seen sang mu ngi seen biir alayhi salaatu wassalaam di leen jàngal fil ghuduwi wal asal di leen wan ay kéemaan saa su ne alquran ngi ñoom arab yi ñoo gën a xam ne manuñu ko ñoom ci seen boppam ñoo ko wax waaw léegi ñoom ñu ne dara lañ duñu gëm lu dul ñu indil leen comme la nga xamante ne nii moom lañ joxoon rasulullah xam nga ñooñu xoolal rek xam nga ñooñ sànku nañ lan moo leen sànk parce que ñoom dañoo jàpp na am yonent yonent yëpp ku ñëw da ngaa war a yor yonent comme yatu yonent yàlla euh, kii ba euh, Nuux yatu yatu Seydina nu Muusaa boog di def ay xar baax comme ni ko yonent baal yii fi nekkoon ni ñu doon def noonu ngay def boo deful noonu moom waaye duñ la gëm voilà ñoom loolu lañ doon wax. waaw léegi nag loolu problème la loolu yëpp ci barrière la moo tax sëriñ bi radiyallahu anhu mu ne mu ne la nag fii itam noonu la wawliyaa yi seen mbir dafa wute lool comme mbiru yonent yi alayhi salaam mënoo ñëw ne ñépp nañ mel nii déedéet borom bi moo leen bind daal di leen def ñu wute bu ko defee ku nekk man leen a amul kenn kuy mën a taxaw naan moo tax alors que nag li garaaw <laughs> yonent bi alayhi salaam yonent bi alayhi salaam suñu borom lu lépp da koo dajale la est-ce que jiitewul woon am réew est-ce que jiitewul woon am réew laa lay laaj ah waaye du buur moom abdu la woon est-ce que toogul woon këram toog ñàkk ba ñett kenn du ko kenn du mën a kenn du ñett di weesu ah këram dara du fa tàkk ku man dara sayyidatu Aisha nee na as aswadaan tàndarma ndox ngay naan lekk tàndarma ay doomi tàndarma naan dem sa yoon léeg-léeg mu bari ba jox abu ab waaye ab kaw kaw bu ñëw ab troupeau ab xuru ay ay ay gàtt est-ce que yonent ay saa saa newul woon célibataire en kay est-ce que nekkul woon koo xam ne benn soxna la amoon temps Sayyidatu Xadiija ba la ñuy génn àddina ah benn monogame la woon benn la amoon benn waaw après loolu est-ce que nekkul woon polygame am soxna yu bari en kay ku ci nekk la nga doon. dundug yonent bi alay saat saab lu la doy sëkk ak noo man di mel di nga ko fa fekk nga man kooroy moo tax bu ñu borom bi duutee baaraam ne hey coxoñ ko waaw laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana dëgg dëgg nekk na pour yéen fi rasulillahi ci ndaw yàlla lii uswatun hasana royukaay bi nga xam ne mooy bi gën a rafet kon nga xam lu tax loo kon nag mu ngi noonu le kon mu ne kon xamal ne mbiru awliya yi dafa wuute lool jiddan lool comme mbiru anbiya u yonent yi alayhi salaatu wasalaam léegi nag mu ñëw nag di la duggal par benn benn ci lenn rek ndax comme que dañoo wute te bari comme nokki nit ñi loolu bul yaakaar téere bi lool di ko lim sax darul maane waaw te loolu sax daa taxul a jóg kenn mu ne fa minhum man la tabina abada lahu karamatun wa bullighal mada mu ne fa minhum am na ci ñoom man koo xam ne laa tabinu abada moom du feeñal mukk du feeñ mukk bokk ñeel ko lahu ñeel ko karamatun ay karama ay ay ay xar baax du feeñe mukk ci moom du feeñ mukk ci moom wa bullighata moom kat jote na almadaa njom waxtaan la mooy àgg na fañ naan waaye du moom àgg na moom àgg na de àgg na ca boroomam waaye borom bi buñ la nee loolu waxin la borom bi moom kenn du agsi ci moom tellement moom géej la mooy boo agsee sa parcours du ma sa jeex ndax moom du jeex ku dul jeex nag booy dem ci moom du jeex waaye boo ñëwee ba def li nga def day kontaan ci yow maa taqarraba ilayya abdi bi shay'in ci xadis boobu nee na sama jàmm bu ñëwee di dox ma daw jëm si ci moom waaw ci noonu la lay xéewale waaw léegi nag am na ci walu yi jàppal kenn ko ñoo xam ne ñoo kenn jomboxtal la ak waaye benn karaama feeñ ci ñoom benn kawtéef benn benn amul benn xar baax buy feeñe ci ñoom kon jàppal ñeen na ngoo mu ne wa minhum man yudhiru al-karaama wa lam yastakmil istiqaama mu ne am na ñeneen ñoo xam ne moom ci ñoom hein man koo xam ne am na ci ñoom koo xam ne yudhiru day feeñal alkaraama ay xaaw ay kawtéef ay ay ay kii ay karaama waaw day feeñal li nga xamante ne ay xar baax wa huwa te moom mooy moo kat waliyu boo bële radiyallahu anhu lam yastakmil istiqaama matalul wooral ci yoonu yonent bi saa saam sax matalu ko waaye borom bi ci mbaaxam mu ngi jaarale ci moom muy feeñal ay karaama alors que ki ko raw fuuf ba àgg moom sax ca njomboxtalu mbir yi moom dara benn karaama du feeñ ci moom lii lan lay jàngal mooy kon képp ku jàpp ne wàllu yi biy def karaama moo gën ki ko dul def premièrement yow juum nga ah sëriñ bi woodewul lii waxul lii am na ci ñoom ñoo xamante nii moom àgg na benn karaama benn xar baax du feeñ ci moom du feeñal dara moom dañuy jàpp ne diw day aram la ndeysaan bëgg na jàkka ndeysaan julli du ko raw te xamul ñemee loolu ci boppam mooy karaama ci dëgg-dëgg mooy tegu ci li fi yonent ba ndeysaan sam bàyyi bi gën a rëy nga tegu ci yooyu te sa tànk du ko mais ñun kooku lañ jàpp ne yaaram la de moom de ko raw ndeysaan <laughs> laay biire ñépp waaye waa ji def ay xar baax nag ñu jàpp ne moom moo gën ñépp parce que waa yi jaar na ci ngelaw li wala dox na ci ndox mi walla bi mu nee nii tàllal <coughs> ci la taw baaraam bi lay yëkkati rek mu taw gaa yi jàpp ne moo gën waajee di dem ci jàkk alors que waa ji moo ko gën fuuf <coughs> <coughs> ñu ne ah. mu ne waaw waaw kaay ma wax leen keneen mu ne kaay yow sax sànq daa mel ni <laughs> wax nga lu mel ni <laughs> li sëriñ bi bëgg a wax wa ba'duhum yatiru fil hawa'i wa rubbama yasiru fawqa al-ma'i mu ne am na ci ñoom leen na ci sëri ci ñi nga xam ne ñooy awliya u radiyallahu anhum am na ci ñoom ñoo xam ne yatiru ke ñoo xam ne moom koo xam ne day daw day daw day day naaw fil hawa'i ci air bi bu bëggee leen fenn day jekk rek naaw naaw nga ne hee nit ko amul laaf di naaw ma ne waaw kalaamuhum ida dahaaka yaa bali <laughs> fukul kam qaala zaki abdul wadud sawaay <laughs> wax nañ ko fi ah <laughs> mu la fëkkee lii sam xel yéem la waxal li abdul wadud te gisoon nañ ko radiyallahu anhu wax a ah, cheikh ah xamoo voilà waaw naaw kay wa ba'duhum leen li ci yom yatiiru day naaw fil hawa'i ci kaw ci air bi wa rubbama léeg-léeg sax yasiru muy dox faw fawqal maa'i ci kaw ndox mi waaw yii yépp ka ca kawaleen raw <laughs> ka nga xam ne du def tax woog bulligal mada mada waaye nit mën naa bulligal mada ba pare di feeñal yi tamit mën naa nekk voilà <laughs> jote nañ ko njomboxtal ya mu ne wa ba'duhum yukallimu al-ashjaara wa ba'duhum yukallimu al-ahjaara mu ne wa lenn ci ñoom ba léegi di wan seen wuute ñoo xam ne ci ñoom yukallimu day wax ka al garab yi am na wàll yoo xam ne boo leen fekkee ci fenn fu garab am da ngay boo leen bettee da nga naan ya waa ji day wax garab yi di waxtaan ak garab yi waaw te gis nañ keroog yonent bi saa saa bi muy waxtaan ak bi muy bi gëléem gi di ko sikaaya di ko jàmbat ana ñoom li ñu am sax fan lañ ko jëlee lu ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam am na ci ñoom ñoo xam ne dañuy waxtaan dañuy wax ak garab yi wa ba'duhum lenn li yukallimu di wax ak al ahjaara xeer yi yonent bi alayhi salaatu wassalaam <laughs> ñooñu ñëpp mooy ay donoom lañu nee ci hadis imam muslim am na xeer woo xam ne Makka laata borom bi di ma jox révélation bi di ko officielal